ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim kullu ta'aami kaana xillan li bani israa'iila illaa maa harrama israa'iilu calaa nafsihi min qabli an tunazzala at-tawraat qul fa'tuu bit-tawraati fatluuhaa in kuntum saadiqiin suñu boroom tabaaraka wa taala wax ci laayaab juróom ñeen fukki beek ñett mu ne kullu taami bépp ñam rekk lay bii nii boo fàttale ko gisoon nañ ko bi nga xamante ne nii ci lañ doon wax yi nga xamante ne ni moom la boroom bi tabaaraka wa taala doon wax ci saar yi ñu gisoon bu naan wa bi zulmin min alladina haadu xaramnaa ba jeexe mu ne ci kaw ci sababu mooy tooñ goo xamante ne nii ak gi nga xamante ne nii ak mooy yàlla gi nga xamante ne nii moom la nekke woon ñi nga xamante ne ñooy yahuud yi moo tax ñu daal di leen xaraamal yu teey yoo xamante ne nii ndakakat daganoon na ci ñoom ci lañ la waxawoon ne li daganoon ci ñoom nag suñu boroom waxoon na ko fii te boo fàttale ko jamono joojee tuddoon nañu laaya bii nii suñu boroom kon di wax muy sharia bi yahuud yi ñoom lii la woon mooy daal lii mu borom bi di wax mu ne kullu taami bépp ñam rek bépp xeetu ñam rek kaana dafa nekkoon xillan loo xam ne dafa daganoon li bani israil ñeel doomu ñi nga xamante ne nii ñooy israil alayhi salaatu wassalaam di nabiyullahi yaqub alayhi salaatu wassalaam moom de lépp dafa daganoon li nga xamante nii mooy bépp ñam rek rawatina yi nga xam ne moom la ñuy rendi yooyu yépp dafa daganoon ak yi ñuy lekk ba mu des moom Israil di sey Seydina Yaqub alayhi salaam illaa lu dul maa li nga xamante ne ni xarama la xaraamal israilu di seydina israil di yaqub alayhi salaatu wassalaam ala nafsi li nga xam ne moom moom daal li xaraamoon mooy li nga xam ne moom la jàpp ne lii daal la def ne lii xaraam na ci moom lool mooy charian bi loolu mooy xaraam ci ñi nga xamante ne ñooy doomam ñi te loolu mooy li nga xam ne moo doon dox kañ la doon dox mu ne min qabli an tunazzala tawra suñu boroom tabaraka wa ne laata ñuy wàcce li nga xamante ne nii mooy tawra muy téere bi nga xamante ne nii moom la yónni ki nga xam ne mooy sayyiduna Muusa ibn Imran alayhi salaatu wassalaam kon nag laata tawraat di ñëw mbir mi lii la woon moom daal lépp loo xam ne seydinaa yaqub ak ba mu génnee àddina ba seydinaa muusa di ñëw alayhima salaatu wassalaam li xaraamoon ci yahuud yi mooy loo xam ne moom seydinaa israil di yaqub alayhi salaam xaraamaloon na ko ci boppam <clears throat> sinon ba tawraat ñëwee mooy dañ leena xaraamal nag li nga xam ne kullu dhi dhufar lépp loo xam ne daa am ay we comme li nga xam ne noonu lañ ko tuddee woon loolu nag <clears throat> avant loolu mooy li nga xam ne rek Israayilu mo moo ko xaraamal boppam te loolu mu xaraamal boppam ci boppam moo doon loolu moo doon gëléem voilà gëléem ak ak li nga xam ne lebe <coughs> kii li jëm ci wàllu meew maag loolu comme li nga xamante ne nii noonee la ko al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi alayhi daal di solowee jële ko ci xadis boo xam ne <coughs> wér na ci mawlaana ibnu Abbaas radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma ñu ne dafa am benn mbooloom bi ci yahuud yi ñu dikkal yonent bi alayhi salaatu wassalaam naan ko dañu lay laaj ay laaj yoo xam ne nag ku dul yonent en tout cas te jàngoo ñun ñii li ñu jàng xamoo ko léegi nag dañoo bëgg nag nga wax ñu ngaay waaye ana ban lekk la sayd la Israaïl moom daal di woon xaraamal ci boppam alayhi salaam laata ñuy wàcce tawraat yonent bi alayhi salaatu wassalaam nag daal di leen wax li nga xamante ne nii daal ci gàttal wax leen ne moom dafa feebaroon voilà feebar bu mu kii woon léegi nag ci noonee en tout cas daal ci mujjeel ba moom ci la xaraamal li nga xamante ne nii ci boppam mooy li nga xamante ne nii mooy lekk li nga xamante ne mooy yàppu gëléem ak li nga xamante ne nii moo jëm ci li jëm ci soowam di naan ci meewu géléem yi loolu nag gaa yi ne ko ah wax nga dëgg de loolu la de mu ne kon allahumma ashhad alayhim suñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne kon borom bi ñoom seedeel ci seen kaw ne lii ñu ma doon laaj mooy question kal la woon dañ ko doon laaj daal ngir wedam loo ko ngir xaw daal bu ko xamul ñu ne waa jii daal du yonent day wax waxlu alayhi salaatu wassalaam kon nag loolu la mooy li ma lépp li ma xaraamaloon ci ñoom mooy yi nga xamante ne nii mooy loolu li gëléem kese la woon voilà ak li nga xam ne mooy meewam kon nag mu ngi noonu xul nag nu ne leen nag wax leen fatu ay wan ak léegi indi leen yéen yahuud yi bi tawraati ci tawraat bi nga xam ne moom lañ wàcce ci yéen indi leen ko fatluhaa ngeen jàng ko in kuntum saadiqiin ndéem nekk ngeen dëgg mooy lii nii xaraamalu gëléem nekkul woon ci tawraat kese de non mooy ne daa nekk loo xamante ne nii israilu alayhi wassalaam ci boppam léegi nag mooy moom moo ko xaraamaloon boppam te lool c'était avant tawraat voilà kon nag manu ngeen a ñëw naan <laughs> parce que dañ doon ñëw rek di laaj ay laaji kal kon nag affaire baa ngi noonu le wallahu taala alam kon nag affaire baa ngi noonu le kon lii mooy mooy bu dee gis ngeen tawraat moom de toute façon lii nekkoon na lu ñu leen xaraamaloon lu njëkk de mu ne kon borom bi tabaraka wa taala mu ne nag fa maniftara képp koo xamante ni dafa duur dal di wax loo xamante ne nii demewu demewul noonu alallahi ci borom bi tabaraka wa taala alkadiba ay nar ñëwati képp ku fi waxati lu wuteeg lii boroom bi wax yéen ci yéen yahuud yi te ngeen yàgg a def léegi nag ginnaa leen ko leeral fii min bandi daalika <clears throat> ginnaaw loole muy lii nga xam ne moom laa leen leeral xamal leen ne te yéen a ko gënoon a xam dangeen doon tay taylu que ne yàpp yii nii ngeen di ñoo leen xaraamal bu dee gëléem moom liñ leen xaraamaloon loolu seen maam di Yaqub alayhi salaam moo ko xaraamaloon ci seen bopp laata sax tawraat bi ñëw di leen xaraamal li nga xamante ne nii mooy kulla di zufur lépp loo xam ne dafa am ay wee waaye it wa minal baqari wal ghanami harramna alayhim shuhumahuma loolu noonu ci tawraat la woon waaye laata tawraat di ñëw mooy ci Seydina Yaqub moom lii kese lañ leen xaraamaloon muy yàpp giléem ak soowam suñu borom tabaaraka wa taala nag di wax kon mu ne kon képp koo xam ne daal waxal nga borom bi ay nar yuuteeg lii mu wax ginnaaw lii fa ulaayika gaayoo yële humu zaalimuuna ñoom di dëgg-dëgg ñooy tooñkat yi de mu ne qul waxal yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sadaqallahu borom bi tabaaraka wa taala waxatina dëgg ëndeeti na dëgg gi nga xamante ne nii moom dara manu ko fee dindi te ñoom yahuud yi moom lañ doon nëbb fattabi'u ci wëng li nga xam ne moo jëm ci wàllu lekk yi nga xam ne moo xaraam moom la seydinaa Israil xaraamaloon alayhi salaam ci boppam waaye limu leen fi nettali lépp fii këne mooy millata Ibrahim xaniifan alayhi salaatu wassalaam ak a li ngeen naan yéen yahuud yi que moom yahuud yi la woon waaye sorek li nga xam ne moom la nasaraan yi doon wax naan nasaraan la woon kon nag li leen fi borom bi nettali ci yooyu yëpp xul waxal de sadaqallaahu borom bi waxatina dëgg azza wa jalla fan nag fattabi'u topp leen yéen yéen ñi nga xamante ne yéen ay yahuud yi millata ibrahim yoonu ki nga xamante ne nii mooy seen yoonu maam di ibrahim alayhi salaatu wassalaam te mooy lislaam gi suñu boroom ne woon mooy al inna diina inda allahi lislaam comme ñu ko gisa woon kon topp leen yoonu ibrahima waaye yéen jullit ñi ak yéen karétaan yeeg yéen nit ñépp fattabi'u topp leen millata ibrahim tëraliinu doxaliinu li nga xam ne mooy yoonu seydinaa ibrahim alayhi salaatu wassalaam xaniifan yoon woowu nga xamante ne nii dafa nekk mooy seydinaa ibrahim mi nga xam ne moom moom dafa caw wooraloon jëm ci boroomam daal di dëng lépp loo xamante ne nii du boroomam jëm ci boroomam képp wa ma kaana minal mushrikiin te moom de masula bokk te bokkul woon ci ñi nga xam ne ñooy kat nii ci yahuud yi du caagante ni ñii ci chrétien yeeg ñi nga xam ne ñooy ateye gaayo yelee mu ne nag inna wala baytin kaay nag mu wax leen loo xam ne aka am rapport aka am lien aka am lëkkaale ak seydinaa ibrahim nii alayhi salaatu wassalaam ndax lii nii lenn ci mufassiruna dee ne ñoom imaam al-Wahidi borom asbaabu nuzul tudd na ko waaye bila sanadin ci loo xamante ne nii amul càllale voilà mooy kon loolu dese naa dëgër mooy daa am ay yahuud yoo xamante ne nii dañoo ñëw ci yeneen dañu doon xu dañ doon oh, xëccoo ak yenn ci jullit ñi léegi nag yahuud yi ne digg mooy euh, néeg bi nga xam ne moo gin a tedd bu ñuy jaamoo yàlla mooy baytul maqdis mooy Jérusalem léegi nag gaa yi yahud jullit ñi ne leen du mukk Makka moo gin a tedd suñu boroom tabaaraka wa laa daal di wàcc lii ngir àtte seen diggante waaye loolu moom bon dese naa dëgër ci wàllu càllale en tout cas daal suñu boroom di wax lu lëkkaale loo xam ne dafa amul lëkkaale ak kim ne topp leen yoonam mu ne inna wala baytin dëgg dëgg li néeg bi nga xamante ne nii moom njëkk samp xam ne moom la teg samp ko néeg boo bële liin naa si ñeel nit ñi lalladi dëgg-dëgg mooy bi nga xam ne bi bakkata moo nekk bakka te mooy makka mubaaraka mu nekk néeg boo xamante ne nii nag moom bu sell la bu barkeel la ay barkeelam day wara ay barkeem day warangaat di roogalaat ci mbooleem mbindeef yi wa hudan te de lin naa lil alamin ñeel mbindeef yépp ndax jullit ñi bu ñuy julli fan la ñuy jublu ca kaabatal musharrafa waaye suñu borom dafa def loo xamante ne nii yenn jaamu yàlla yoo xam ne bokk ci ponk l'islam yi yu mel ni ak lu dul kenn manu koo defe fenn fi nga xam lu dul makkatal mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takrima moo taxoon mu ne da koo def qiyaaman linnaas wala moom néeg boo bële léegi dañuy yem fii ci data yi di ñëw ñu jëlaat laay bii